chapitre deux cent quarante-huit doon wax baabu zikri inda sabaahi wal masaa bunt bi doon wax tudd turu yàlla fi nga xamante ne mooy fa suba ak ngoon xadis biñ ci mujj woon gis mooy xadis mille quatre cent cinquante-sept mu la woon waan Usmaana ibni Affaan radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masaa'i kulli layla walillahi alhamdu wal minna ba ni mu jeexe tey ñu war a dugg ci kitaabul azkaar bi ñu nekk ba léegi ci beneen chapitre muy chapitre deux cent quarante-neuf mu ne baabu buntu maa la nga xamante ne nii yaquluhu nit ki dina ko wax kañ inda naw jamono ja nga xam ne ca lay nelaw boo fàttali ko bunt bi waxoon nañ la ne bunt bi dafa redondant dafi ñëw lu bari euh, gisoon nañu moo tax xadiis bi muy njëkkandi xadiis la boo xam ne romboon na ci ñaari bunt yi nga xam dafa niroo woon ak yi boo fàttale ko kitaabu aadaabi nawmi wal idtijaa'i wal qu'uudi wal majlisi wal jaliisi wa ru'ya chapitre cent vingt sept indi woon na fa xadiis loolu baabul buntu bi mu ci defoon chapitre cent vingt sept lan la tuddoon mooy premier buntu bi ci téere boobu baabu maa yaquluhu inda an-nawm baabu buntu maa li nga xam ne yaquluhu la cam si wax nit ki wa inda an-nawmi fa nga xamante ne lay deel ba nelaw boo fàttale ko bu yàggul rek gisoon nañ beneen bunt bu bees chapitre deux cent quarante six baabu maa yaqulu inda nawmihi wa istiqaadihi bunt bi wax li nga xam ne moom la jaam bi wax inda nawmihi fa nelawam wa istiqaadi ak bu yewoo te boobu bañ la koy wax tuddaloon nañ la bunt bii di ñëw ndax benn xadis boobu mu andi woon ci bunt boobu bee di xadis mille te mu ñëwoon xadis jiitu woon ci téere kitaabu aadaabi nawm wal ibtida baabun cent vingt sept cent baabu maa yaqulu inda nawm mu doon xadis huit cent dix sept xadis boobu moo doon même xadis bi nga xam ne moom la ndi woon ci buntu bi mu naan maa yaqulu inda nawmi wasiqaali chapitre deux cent quarante sept mu indiwaat buntu boo xam ne mu tudd ko baabu maa yaquluhu inda nawm buntu li nga xam ne moom la jaam bi wa inda nawmi waaw du loolu même kàddu yi mooy chapitre cent vingt waaw baabu maa yaquluhu inda nawm mooy fii baabu maa yaquluhu inda nawm waaw même kàddu yi la waaw kon nga gis loolu muy kon bir la moo xam ne yàgg nañ koo gis bunt bi al imam yittewoo ko lool Euh, sauf que bu ci nekk nag euh, daa am lu tax mu andi ko fa fii ci azkaar yi lañ nekk fële kitaabu aadaabi naw mi tegginu téere tegginu nelaw waaye it fi nga xamante ne baabu maa yaqulu inda nawmihi wa istiqaadihi loolu it ci même suñu kii bii la muy kitaabul azkaar waaw sauf que da koo beralaat moom al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah kon buntu bi muy deux cent quarante imaam daal di def la nga xam ne moom la waxoon te mbëmbëstal ma ne dina ubbee bunt yi ci lenn ci alquran te chapitre bii ñu génn moom la defoon mooy dugg ci wàllu alquran dooru dugg ci wàllu hadith yi nga xamante ne loolu moo ëmb mooy li làmboog euh, toolu nit ñu sell ñi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum mooy dugg ci wàllu alquran mu ne qaala allahu ta'ala inna fi xalqi samaawaati wal ardi wa ixtilaafi layli wan nahaari la aayaatin li ulil albaab allaziina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qu'uudan wa alaa junuubihim wa yatafakkaruuna fi xalqi samaawaati wal ard al aayaat muy aaya 190 ak 191 min suurati Aali Imraan ala nabiyyinaa wa alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam al imaam aaya bii nag mu indi mooy aaya la boo xam ne yo yo yàgg nañ ko gis fi ñu ko jëkkoon a gis mooy baabu tafakkuri fi izami maxluqaati llahi ta'ala wa fanaa'i dunya wa ahwaali al-aaxira wa saa'iri umuuriha wa taqsiiri an-nafsi wa tahdiibiha wa hamliha ala al-istiqaama ca muqaddimaat ca téere bu <laughs> bu njëkk ba ci kitaabul muqaddimaat buntu bi doon wax ak tafakkuru di fàttaliku fii azimi ci màggaayu maxluqaatillahi taala bindeefu yàlla yi nga xam ne moo kawe te yéegul ak jeexu bi nga xam ne moom lay jeex àddina bi ak tartaru tiitaangeeg àllaaxira ak la des ci ay mbiram waaw ba jeex waaye gisaatoon nañ aaya bii baabu aadaabi nawm al irtijaa wal qu'ud biñ la doon wax sànq dina ko fàttali bokk na ci laay yi nga xam ne al imaamu al xaafizu an-Nawawi andi woon na ko fa muy doon suñu aaya bii andi woon na ko foofee hmm? eh, walillahi alhamdu eh, eh, wal minna non non woon foofu foofu andiwu ko woon après mu andi ko nag suñu fi nga xamante ne mooy bu yàggul euh, muy bunt bi nga xamante ne euh, bi ñu ko gisee yàggul bi ñu kaa gisee yà daxu koo yàgg voilà muy chapitre deux cent quarante cinq baabu zikrillahi taala ci suñu téere bii la nekk muy kitaabul azkaar qaiman wa qaa'ida wa qaa'ida wa muttaji'an wa muhdisan wa junuban wa haa'idan illa al-qur'aan aaya bi njëkk woon indi qaala allahu ta'aala inna fi xalqi as-samaawaati wal ardi wa ixtilaafi al-layli wan-nahaar ba ni mu jeexe ne wa qu'uudan wa 'alaa junuubihim mu ne al-aayat yooyu la kon loolu imaam indiwaatoon na ko kon foo xam ne yàggul xadis bi ci tegu woon bi ci njëkk bi mu indi moo doon xadis mille quatre cent quarante-quatre lim naan yeneen sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru allaha ala kulli ahyaanihi kon laay la boo xamante ne mu ñëwaat ñun yàgg nañ koo gis hmm? walillahi alhamdu wal minna fii nag la koy mujjee indi muy maa yaqulu inda an-nawmi mu ne kon laaye boobu moo tax duñ ci yàgg noonu insha mu ne qaala allahu taala boroom bi nga xam ne moo kawate yéegudde nee na inna fi xalq xalqi samawati wal ard nekk na ci mbindum asamaan ak suuf asamaan yi ak suuf yi waxtilaafi layl ak jàllar bi wute gi nga xam ne guddi gi bëccëg gi noonu la ñuy wute wante bu biiri dem bii wa gi dugg si ci loo xamante ne du indi problème pour benn ci mbindeefu yàlla yoo xam ne saa buy guddi gi dugg ba bëccëg gi génn mu daanu yéesi wala boog da koy da koy da koy wala da koy feebar wala da koy paralyser waaw buy dugg ko génn sax léeg-léeg ñi yéga di ñu duñ ko bàyyi xel dañu jékki-jékki rek constaté ne jàll na waaw mu ne gis nga loolee la aayatin waat naa ne ay mandarga yu rëy rëy rëy la yuy wane kàttan sañ-sañu woroom bi tabaraka wa waaye ngir ñan li ulil albab ñi nga xam ne seen saalu xel dafa sell waaw dafa sell mel li ñu ne ko ñoon ñooy ñan mu ne alladina ñooñu ñooy ñi nga xam ne yazkuruna allaha ñooy waa sikkar ñooy sikkar seen borom ñooñu waxoon nañ la ko biñ koy gis ci bee weesu mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy tonow ñoom ñooy jariñoo te ñoom ñooy xalaat ci aayaay yàlla yi mu leen di jariñ waaw tuddkatu yàlla yi ndax tudd yàlla tudd la yàlla def mooy tudd la la yàlla la ay way xaaliqu samawati wal ard fatir as-samawati wal ard rabb kulli shay'in wa malika rabb as-samawati wal ard ya musarrif al ya musarrif ak yu mel noonu ngay fàttale ko ci nga xam ne moom la def yow mi nga xam ne yaa muqallibal quluub ah yaa jaa'ilal ard yaa jaa'ilal yawma wal layla ak yooyu nga xamante ni moo leen yor loolu ñay tonowu ci aaya yooyu nga xam ne waxoon naa leen nii nañu jàpp comme que dafa nekk loolu nañu jàpp ne c'est banal quoi ah, yii ba ñu bari luñ ci bàyyi xel waaw yooyu nag ñi ci ñi ci ñi nga xam ne ñooy gis di ci jàngat di ci jële ay mu nekk laay ci ñoom ñooñ ñooy ulil albaab alladhina yadhkuruna mooy ñi nga xamante ne ulil albaab yooyoye ñooñ ñoo am xel ñooñ la seen lubbu xel seen saalu xel di nàcc ñooñ ñi muus waaw ndax ñooñu ñoo jël seenum xel seen lépp delloo ko ci li tax yàlla bind leen mooy ñuy kat ñuy fàttaliku yàlla di ko sant ndax ay jaam nañ saa su saa su ne mu ne alladina mooy ñi nga xam ne yadkuruna allaha dañuy tudd yàlla di ko fàttaliku qiyaaman taxaw mu ne alladina mooy ñi nga xam ne yadkuruna allaha dañuy tudd tur yàlla qiyaaman taxaw position taxaw gis leen ñuy julli wa qu'udan waaye ñu ngay toog yi yépp ah position la ay taxawaay la yoo xam ne yu ñuy sante seen boroom di ko tudd di ko fàttale ko wa ala junubihim waaye ca seen wet ya wa yatafakkaruna ñuy fàttale ko az-zikr wal fikr fi xalqi samawati ci mbindum asamaan wal ard ak suuf nekkuñ naan kan moo bind asamaan loolu résoudre nañ ko xam nañ ne seen borom la waaye màggaayam waaw waaw jaam du xalaat waaye yàlla nan la mel man couleur la yor déet lay sa kamislihi li ngay xalaat mooy ci mbindum yàlla mi nga xam ne lépp dalay delloo ci borom bi tabaraka wa taala bi gin koo ragal gin koo tiit gin koo delloo njukkeel waaw te xam ne sa jaamu yàlla gi nga koy jaamu moom yokku ko de waaye boo ko ñàkkee jaamu wàññiwu ko waaw wa yatafakkaruna ñuy fàttaliku di xalaat di xalaat bopp di méditer fi xalqi samawati wal ard ci mbindum asamaan ak suuf ba ni aay jeexe aay cent quatre-vingt-dix ba cent quatre-vingt-onze mu ne al aayat aay léegi al imam aaya bi kese la indi kon jarul ñu ci taxaw noonu taxawoon nañ ci mu yàggul léegi nag mu daal di dugg nag ci wàllu xadis yi di ko commencé xadis mille quatre cent cinquante-huit jeexale ko xadis mille quatre cent soixante-quatre ñaata xadis a cinquante-huit inclus le soixante-quatre inclus cinquante-huit cinquante-neuf six hadis la six hadis la fi al imam dien mu koy tàmbalee nag hadis bi nga xam ne mooy bu njëkk bi tax hadis la boo xam ne gisoon nañ ko ñaar yoon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne hadis mille quatre cent cinquante-huit وعن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أحيا وأموت رواه البخاري رحمه الله تعالى kon al imam mondi hadis mu njëkk ñaari buntu yiñ la waxoon sànq yëpp foofu foofu la ko indi foofee la indi hadis yi nii nañ la dina ñëwaat te bii mooy dernier boo xam ne ci la ko al imam dende gisoon nañ ko ci baabu maa yaqulu inda nawm ci kitaabu adaabi nawmi wal idtija moo doon hadis numéro huit cent seize non huit cent dix-sept boobu wa an Hudayfa kese la waxoon radiyallahu anhuma waaye biñ ko mujjee gis mille quatre cent quarante six foofu comme ni mu wax fii la wax moom al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah ne wa an Hudayfata wa Abi Dharr voilà mu ne woon baabu mooy chapitre deux cent quarante sept deux cent quarante six baabu maa yaqulu inda nawmi wa istiqaadi an Hudayfata wa Abi Dharr radiyallahu anhuma annahuma qaala waaw noonu noonu la ko waxoon kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam daawa fii anna rawan Hudhayfata wa Abi Dharr radiyallahu anhuma anna rasulullah mooy kon mu ngi jëlee ci ñaari sahaaba di sayyidina Hudhayfa ibn al-Yaman ibn Hisl al-Yamani radiyallahu anhuma baayam sahaaba la woon buñ faat keroog bés Uhud radiyallahu anhuma wa Abi Dharr nag Abu Sayyidina Abu Dharr te li gën a siiw ci turam di Jundub ibn Junaada radiyallahu anhu al-Ghifaari bokkoon ci waa Ghifaar radiyallahu anhu maa yal na borom bi kontaan ci ñoom ñaar anna rasulallahi kene dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaana ida awa bu ma soon dem pare di waajal di dem ila firashihi ci lalam ngir tëddi ah qaala da doon wax ne bismika allahumma ci sa tur yow saa borom ahya ci laay jaar di dund wa amut ci laay jaar di faatu mooy borom bi mooyor yor dundum nit ñi moo faatum nit ñi moom moo ñu may dund waaye bu jóge fi jotee jóge fi jóge ah ci turam it ci namm nammam iraadaam machi am ak li eh, loolu eh, ci la ñuy jóge fii waaw mu hadis bii de soloo na ko al Buxaari yu daal imaamu Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al ibn Bazdizba al Buxaari al-Ju'fi kon xadiis baa ngi noonu lépp lees ci waroon a wax waroon nañ ko ci eh, yooyu jàll surtout bu njëkk ba léegi kon lenn kese lañ ci wax mooy bu ñu waree xool le kalim ak bi nga xam ne baa baabu maa yaqulu da naw bunt li nga xam ne moom la jaam bi di wax fa buy nelaw ñu ne la xadiis bi leer na yeneen saa saam lii bu lorsqu'il s'apprêtait à dormir bu pare woon ngir nelaw ci la doon wax ñaan gi nga xam ne da ko doon wax waaye muy loo xam da ko jàngale xeetam ba ngir ñu roye ko ko moo tax Seydina Hudayfa ak Seydina Abu Dhar radiyallahu anhuma daal di eh, koy jàpp ba pare di ko nettali eh, ba ni nga xam ne noonu lay ak see ci ñun sinon si c'était que pour yonent bay sa sam kese la jagleem la ñoom kese ñoo ci moom kese ci war a mën a euh, kii euh, loo xam ne jagleem la ñeneen ñi waruñu koo def loolu kon ñoom doonuñu ko nettali te nettaliwuñu ko lu dul ngir wane loo xamante ne nii mooy nii la yonent bi alayhi salaam doon doxale ngir ñun ñu daal di ko ci roy ñu daal di koy kii roye euh, moom alayhi salaatu wassalaam amaana fii benn affaire boo xam ne Euh, lu ñu deful woon lenn loo xam ne moom lañ deful woon mooy eh, xam nga euh, hadith bi euh, ah, boo seetloo mooy Seyna Abu Zar radiyallahu anhu parce que hadith bi lu ñu xamale hadith Seyna Hudayfa ibnul Yaman radiyallahu ta'ala anhu wa mais Seydina Abu Zar mi nga xam ne moom la ci al imaamu euh, kii tuddaale al imaam an-Nawawi rahimahullah euh, al-Ghifari ma ne wa an Hudhayfata wa Abi Dharr radiyallahu anhuma loolu mooy li desoon eh, su kanta Seydina Abu Dharr ba léegi al imaamu al moom moo ko solo daal koy taqale ci kitaabu da'awaat baabu maa idaa asbax niñ ko tuddee sànq mu jële ko ci ay kàddu yoo xam ne moom imaam al Buxaari rahimahullah daanaka. ñaari càllale yi ñi ñi mu jaar dafa jege waaw ndax euh, Rib'i ibn mi ko jële ci Seydina Hudayfa bi moo ko jële ci Seydina keneen Xarasha tib tabnil Hur moom mu jëlewu Seydina wa Mawlana Abu Dharr lool lañ defuloon mooy comme que imam dane wa an Hudayfa wa Abi Dharr même biñ koy gis bee weesu loolu lañ defuloon kon kitaabu da'awaat baabu maa yaqulu idaa asbaha mu ne haddasanaa Abdaan al imaam abu abdillah al Buxaari mu ne nettal nañu Abdaan di Abdallah Ibn Usmaan Ibn Jabala Ibn Abi Rawwaad abu Abdirrahmaan al Azdiyu mawlaahum al Atakiyu al Marwaziyu rahimahullah génn àddina la deux cent vingt am na wuute qaala mu ne an abi Hamza mu jëlee ku ñu naan abu Hamza bi Muhammad ibn Maymun abu Hamza as-Sukkari al-Marwazi al-Khurasani rahimahullah moom mu ngi génn àddina la 167 muy année bi ñoom Bundar euh, ak Muhammad ibn al-Muthanna daal di gane àddina 167 génn àddina 252 rahmatullahi alayhi abu Hamza as-Sukkari rahimahullah moom nag mu jëlee ko an Mansour muy Mansour ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a Abu Attab as-Sulami al-Kufi rahimahullah euh, daal di euh, génn àddina l'an 132 rahmatullahi alayhi an Rib'i ibn Hirash moom nag moo ko jëlee ci Rib'i xam nga euh, maa ngi la naan li ñu wax sànq parce que xadiisu Seydina Xudayfa bi xam nga dañ ko gisoon moo tax tax bi duggaatuñ ci mais bañ koy gis laa la bëgg a wax voilà bañ koy gis euh, foofu ñu ko gisoon kitaabu da'awaat baabu maa yaqulu idaa asbax ndax imaam fu bari la ko indi al imaamu al Buxaari yi indi woon na ko tamit ci kitaabu tawxiid baabu su'aali hmm? euh, kitaabu da'awaat indi na ko foofu kitaabu da'awaat indigo kitaabu tawhid baabu su'aali bi asmaa'illahi ta'aala wal isti'aadati mooy hadiis Seydina Abu Zarr bi kanta bu Abu Zarr bi ci ñaari bërëb fii la ko indi ak kitaabu tawhid baabu su'aali eh, bi asmaa'illahi ta'aala wal isti'aadati bihaa mooy tàll bi moom lañ eh, ibn Hiraash eh, ibn Hirash ci moom la ko euh, ki nga xam ne mooy Mansuur jële mooy Rib'i ibn Hirash ibn Jahsh ibn Amr ibn Abdillah euh, Abu Maryam al-Ghatafani al-Qaysi al-Absi al-Kufi al-A'war génn am na la cent un am na nag wuute yu bëree bëree bëri yoo xam ne dañu ne non l'an quatre-vingt-un am ñu ne l'an cent quatre am ñu ne quatre-vingt-deux am ñu ne cent un wuute yu bëri la moom nag kii euh, muxadram la moo fekk woon na jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais mosu koo gis moom Rib'i ibn Hira ibn Hirash al-Ghatafani rahimahullahu ta'ala ah, moom mii nag am nañu ne bi mu faatoo <laughs> loolu ñuy wax la di ko nettali am nañu naan bokk na ci ndax jaamukatu yàlla bu mag la woon eh, ginnaaw bi nga xam ne ci la génn àddina moom wax na <laughs> <laughs> kon en tout cas euh, ku dëgër la woon bal ijli ne moom tabi'un thiqa min xiyaar an-nas lam yakzib kadbatan qat ne moom mii taalibey saxaaba yi la woon la ci la bokk bokk ci ñi gënoon ci nit ñi masu la wax lu amul Allahu akbar <laughs> waaw <laughs> waaw wala imaamu Dhahabi mu ne hujja qaanitun lillah lam yakzib qat <laughs> rib'i layla layla moom mu kese layla toroxlu aji toroxlu masula expliquer masula wax lu amul waaw loolu nag lu jafe la <laughs> waaw eh, kon Rib'i ibn Hirash taala moom kon fekk na jamono yoon saa saa mais eh, mu jëlee an Xarasa ibn al-Hurr muy Harasha ibn al-Hurr ibn Qays ibn Hisn ibn Hudhayfa ibn Badr al-Fazari moom mii mbokk kii la eh, ki nga xamante ne mooy Uyayna voilà ñoom may mbokk lañ ci waa Banu Fazara eh, eh, moom mii nag ab jirim lawoon loo xam ne Seydina Umar radiyallahu anhu moo ko moo ko doon yor <laughs> waaw Allahu akbar Ah. moom Xarashat ibn al-Hurr al-Fazari al imaam Abu Dawud dane moom mii saxaaba la waaw moom mii saxaaba la ah <laughs> bu dee naan al-Ijli dane thiqatun min kibaar at-taabi'iin dane moom ku dëgër la waaye moom ci taabi'iin yi la ko bokk ñu gën mag ci taabi'iin yi ci la ko tudd. waaye al imaam Abu Dawud moom dane non moom ak frère bi di Salama muy Salama bint al-Hurr moomee ñoom ñaar ñëpp ay saxaaba lañ laa wax eh, wara al imaam Ibn Manda tudd na ko ci saxaaba yi nako noon al imaam Abu Nu'aym al-Asbahani nako noon al imaam al andalusiyu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a radiyallahu anhu muy Xarasha kon ibn al-Hurr an Abi Dharr moom nag moo jëlee ci Seydina Mawlana Abu Dharr di Jundub ibn Junaada ci li nga xam ne euh, moom mooy li gën a siiw radiyallahu ta'ala anhu Euh, siiw ay mbir lool nit ñi wute nag ci turam waaye boo nee Abu Zar ñépp d'accord ci ki ngay wax al-Ghifaar yi ko joowoon ci waa Ghifaar teelu dugg ci lislaam fekk yonent bi saa saa fekk ñu bari gëmaguñu woon ba waa Makka fitnaal ko fa mu doon dundee ndoxu Zamzam kese voilà ba ni mu fay jóg yonent saa ne ko manoo fi nekk da dellu dellul sa dëkk Euh, après ba après bi ñu ko fekk fi madinatul munawwara ala sakini afdalu salatu wassalam borom jaloora yu mag yi Seydina Abu Dharr radiyallahu anhu génn àddina la 32 ci xilaafu Seydina Mawlana Usman ibn Affan alayhima ridwanu rahimu rahman mu ne kon an abi darri radiyallahu anhu annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idhaa akhadha madja'ahu min al-layli qaala allahumma bismika amuutu wa ahyaa voilà mu ngi nii allahumma moom allahumma bi la jiital xam nga ñun anna Seydina Hudayfa Riyaad bi dana waan Hudayfa wa Abi Darr radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana ida awa ila firashi qaala bismika allahumma ahya wa amut bii nag daa tàmba allahumma e sa borom bismika ci sa tur amutu laay dund wa ahya boobu amutu gi la njëkk a wax mu ne wa ida fa mu doll ci leneen wa fa ida stayqaza waaye yonent bi saa saa bu ma soon a yeewu nag mu wax lii lan mu ne alhamdulillahi alladi ahyaana mu ne noonu alhamdulillah mbooleen cant yi ñeel na boroom bi nga xam ne ahyaana moo ñu dundal baadama amaatana ginnaaw bi mu yëkkatee suñu sensibilité yi suñu yëg-yëg yi wa ilayhi te ci moom an la ñuy dellu xam nga loolu bañ koy gis chapitre deux cent quarante-six baabu ma yaqulu inda nawmi wa istiqaadi foofu euh, tuddoon na lii te kaddu yi mooy li nga xamante ne mooy côté sayna Hudayfa bismika allahumma ahya wa amut sayna Abu Dhar allahumma bismika amutu wa ahya waaye beneen bi fa ida stayqaza loolu benn la ñoo ko bokkala alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur kon sayyidina al-imam al-Bukhari nii la indee woon li nga xam ne mooy côté bi nga xam ne mooy sayna Abu Dhar te waxuñu ko woon parce que al-imam an-Nawawi biñ ko gisee ci chapitre biñ la wax sànq mille xadis 1446 ak fii ñu ko gisaate bañ ko njëkkee indi indiwuloon bu Seydina Xudayfa rek leen doon radiyallahu anhu fii nag comme que da ne waan 1458 waan Xudayfa wa Abi Dar euh, kon nag euh, euh, loolu day doon nekk loo xam ne lu jaadu la ñu gisoon minimum taxrij bi kantaali ci biir loolu gisoon nañ ko ci jotaay yële ñu génn ba ñuy gis xadis bi ak yooyu kon nag dañaa yem noonu inshaa allahu taala bii di ñëw ñu jël hadiisu sayyidina mawlaana Ali ibn Abi Taalib asadullahi al-ghaalib radiyallahu taala anhu wa ardaahu anna bihi wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa ma'waahu maskanahu wallaahu taala a'lam wa sallallaahu wa sallama alaa nabiyyinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin